أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dañ ne tey suñu ñaar fukkeelu bind ak juróom ci firib téere Laxdari ngi toll ci ngëneelu sangu fi boroom téere bi di waxee ni wa fadailuhu albidaayatu bi xasli najaasati summa zakari فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتثليث غسل الرأس والغسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء وفضائله التسمية وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتثليث غسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء من وفضائله ngëneelu njàpp moom lay jàngale ngëneel njàpp waxoon naa mooy yi nga xamante ni ngëneel mooy loo xamante ni tey soo ko defee moo soo ko deful di yàq waaye boo ko defee moo gën mooy ci beneen ibaara soo ko soo ko defee ñu digal la soo ko deful tamit soo ko soo ko defee ñu digal tiyaaba boo ko deful kenn du la bindal tiyaaba mun bi si njëkk moom mooy al bidaayatu mooy tàmbalee bi xasin najaasa ci raxas sobe mu ni bokk ni ci sangu ñu sob moom mooy booy commencé sangu dangay dangay raxas bépp sooy boo xam te mu sa kaw yaram wala ci sa pëy wala fu mu munti doon nga raxas ko su ma zakari topp saakara nga raxas tamit sa saakara tamit nga raxas ko moom sa wicc mais nag foofu noonu bi nga raxas saakara foofu lay yéene moo tax ne fa yéen yaay ndaw mu yéene foofu bi raxas saakara foofu lay yéene yëkkati toj bu mag wala mu yéene farata moo xam wala yëkkati toj bu mag wala farata wala daganal lu ñu tere ñett yooyu noonu boo si yéene rek baax na yéene bi jàngoon ni farata la bi farata mën nañu yéene yéene boobu nag fi nga koy defee moom mooy boo ko mooy commencé sangu koy defee boo raxasee sobe si ba pare nga raxas saakara ba pare donc fi nga raxas saakara foofu nga yéene yee sangu farata dégg ko léegi su paree foofu su paree foofu ginnaaw ba mu yéene ba pare nag mu muy njëkk a def moom mooy day njëkk a raxas curu njàpp yi loolu la wax jàpp benn benn ñun jëkkër ak si loolu tashrifan ngir teral cëri njàpp ci yaram moo tax ñoom tamit ñun ngay jëkkër xas booy sangu farat boo pare doom boo boo boo leen raxas ba léegi danga raxas cëri njàpp danga koy yéene farata moom tamit ak cëri njàpp ko dañ koy raxas mu nekk farat jiital bi ñu jiital moom mooy ngëneel waaye ñoom si raxas ñoom seen jën bopp kooku farata la ñoom cëriñ jàpp yi moo tax mu ni summa a'daa'il wudu topp mu raxas cëriñ jàpp yi marratan marra hmm. benn benn benn benn da ngeen raxas summa a summa a'laa jasadihi topp mu raxas fu gën a kawe ci yaramam fu gën a kawe ci yaramam booy raxas chaque jour di gën a kawe jëm suuf mu commencé ci mbagg ba ba ci ba ci ba ci ndëgg yi ndëgg yi jëm suuf wala ci mbagg li ba ci ndigg li après ndigg li jëm suuf di li féete kaw rek chaque jour moom ngay raxas di wàcc di wàcc ba mu àgg dégg nga wa tasliisu xasil ak ñetti ñettar raxasu bopp bi bokk na ci ngëneeli sangu tamit ngir njëkk nga raxas sa bopp tamit ñetti yoon kooku tamit ngëneel la ndax ngir ah, ndox bi mën a matale yaram bi yëpp wa taqdimu shaq ay man tamit jiital wetu yaramam bu ndeyjoor booy booy sangu nga njëkk raxas sa côté ndeyjoor doo raxas côté càmmoñ loolu tamit ngëneel la bu côté loxo moo xam loxo la wala tànk la loo ci raxas rek na na ndeyjoor bi jiitu càmmoñ kooku tamit ngëneel la wa taqlilul maai ala al a'daa'i ak tamit ndox bi si kaw cër yi loolu comme ni ma leen ko waxee woon si si si si si ci nga ñëw njàpp rek chaque jour sa télé bi wala si bi mën naa am ndox mu bëri waaye booy sotti sa yaram na na mën na tuuti ngay sotti par tuuti tuuti bu ñëwee nañu xëppoo ndox mi mu jeex de nga sotti par tuuti ba mat waaye si wàllu yooyu mën naa am ndox mu bëri dégg nga bu dul loolu ndox mi day jeex moo tax ba taqlilu maa yi néew ndox alal aada ci kaw cër yi gis nga da ko ci kaw cër yi leer ko mu mu ne wa fadailuhu ngëneelu njàpp bi si njëkk moom mooy nga raxas sobe si dégg doo raxas si sàkkara daal di ci foofu boobu mooy ngëneel bu njëkk ñaari ngëneel moom njàpp yi nga raxas seen benn benn ñetteel moom mooy nga ci yaram bi toog say teg fa gën a suufee juróom ñeenteel ñett ñetteel raxas bopp bi juróomeel bi moom mooy nga jiital sa wetu yaram bu ndeyjoor ak sa wetu yaram bu càmmoñ juróom juróom benneel bi moom mooy nga néewal ndox mi ci cër yi moo tax wa fadailuhu ay ngëneelam al bidaayatu mooy tàmbale bi xasil najaasat ci raxas sobe summa zakari topp mu yéene summa zakari topp mu raxas zakara fa yéen wi mu yéene ay ndaw fa moom summa aadail wudu topp mu raxas cëri njàpp yi maratan mara benn benn summa ala jasadi topp mu raxas fu gën a kawe ci yaramam wa tathlitu xasli ras ak ñetti ñetti raxas boobu wa taqdimu shaq jasadihi al ayman ak jiital wetu yaramam bu ndeyjoor wa taqlilul maay ak néewal ndox bi a alal aada yi si cër yi ñëw ci ngën si melokaanu sangu naka la ñuy sangoo farata moom la ñuy jàngale xëy na moo nañu def jadwal waaye day xaw a jël temps ñu jàngale ko déglu déglu bu baax baax a baax boo dégloo incha allahu rabbi di nga jëriñu naka la ñuy sangoo farata sangu farata ñaari façon am na melokaan moom ko defee baax na mën nañu la baax na waaye mooy nga ñëw daal di yéene daal di so sot di sotti ndox mi fexe ba yaram bi yëpp daal di mat nga bomb yaram bi ba mu mat ba ndox mi matal yaram yëpp loolu boo ko defee daal sotti ndox mu ànd ak yéene ak bomb te matal yaram bi loolu su baax na waaye am na melokaan boo xamante ni melokaan boobu moom moo gën a mat moom la ñuy wax melokaan bi gën a mat te ñu sopp ko te mu nekk melokaan bi gën foofu nga def ko moom moo gën melokaan boobu nag moom la ñu ñëw daal la koy benn bennal ba mu leer déglu ñu baax. mu ne melokaan ni def moom mooy su fekkee siwo siwo nga yor wala satala su fekkee siwo xam ne day ubbeeku da koy teg sa côté ndeyjoor su fekkee satala xam ne dafay tëju mu ngi ko teg côté càmmoñ nga fexe wax bismillah fexe ba bërëb bi sangoo mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu laab la boo tegee siwo ba pare nag léegi nga raxas sa loxo ñetti yoon bu raxas sa loxo ñetti yoon nga daal di dindi lépp lu nekk ci sa kaw yaram bi wala ci sa pëy ci sa pëy bi sa awra bi lépp lu ci nekk ci ay sobe lépp sobe bi nekk sa kaw yaram rek nga boo ko dindee ba pare nag foofu nag nga daal di yéene toj bu mag wala daganal julli wala nga yéene faratay sangu dégg kon boo raxasee ba pare soo paree foofu nga daal di raxas sa saakara ba pare boo raxas saakara nga daal di raxas sa cëriñ jàpp yëpp nga daal di raxas ba ñu mat benn yoon comme niñ ko jàlle woon soo paree foofu bu raxas sa cëri njàpp yi ba pare nag nga tooyal sa loxo sa ñaari loxo nga tooyal leen ndox boo tooyal ndox da ngay mel ni kuy masaa ba ñëwee mel ni kuy masaa commencé sa doq li ba sa ba sa karaw gi fi mu commencé dégg nga loolu boo tooyal sa loxo daa def boo ko teg raxas ñetti yoon soo paree ci noonu ba pare nag boo defee loolu ba pare nga soog a nga soog jël nag ndox mu bari sot sot sa bopp. ba mu mat ñetti yoon dégg nga boo dee fa am karaw gu bëri nga bës ko ba ndox bi mën a dugg ci karaw gi ba mu leer na ni léegi ndox bi kat matale na sa bopp bi yëpp soo paree nag nga daal di ñëw sa bi sa nopp boo ñëwee da ngay loxo ndox daal di masaa nopp bi soo paree nag nga soog a jël ndox daal di daal di raxas benn nopp bi mooy bagaan nopp li ñu wax mooy bagaan nga daal di raxas loolu. biti beeg biir bi yëpp soo paree nga jëlaat ndox dara ñëw sa suufu sikkim bi nga koy raxas ak sa suufu doq beeg yëpp loxo yeeg nga raxas ko dégg nga xamante nga nemmeek sa suufu pokotaan yi tamit nga koy nemmeek moom leer na yëpp ndox mi dugg na bu leer ni yow yu sew sawaan yi nekk sa kalam yi nekk sa suufu doq yi sa suufu kii yëpp leer na loolu yëpp ndox mi. ndox ndox mi dugg na ci ba pare léegi boo demee ba mu leer la ba ndox mi dugg dugg na si si yooyu noonu ba mu leer la man la foofu rek foofu ngay commencé daal di jël ndox daal di sotti sa côté yaram bu ndeyjoor dégg boo sottee sa côté yaram bu nga raxas biir beeg biti bi yëpp ba ci ba ci ba ci ëmb soo paree nga defaat noonu sotuwaat ndox sa côté càmmoñ raxas biir beeg biti beeg yëpp ba ci ba um bi boo defee lii ba pare nag hmm, nga daal di nga nga jëlaat ndox nag léegi ah, jamono bi ngay def loolu foofu nga nemmeeku waaye tamit rëq rëq yi nekk seen ligg yeeg yooyu ba mu leen ndox duggul ba mu leen ndox matale ndox soo paree nga soo a jël ndox daal di raxas sa bëti um ba tànk jeex def ko ci ndeyjoor bi doo ko def si càmmoñ bi nii boo ko defee nga taxaw xool ba mu leneen lépp man xamal ni sa sangu man na li mooy melokaan bi gën ci sangu melokaan boo ko defee rek di sangu sangu mat sëkk daal di mat kon ñu yam foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi